waaw Zaynab doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaam te waxoon nañ la bàjjanu yonent bi alayhi salaam yépp doomu Abdul Muttalib yu jigéen yépp ñoo ko Abdallah mi jur yonent salaam ñoo bokkoon ndey ak baay ba mu des illa Safiyata waaw wusta taalikan nuzumi la Maodo Sayyidil Haaji Maalik wax radiyallahu anha <laughs> ba mu des Sayyidatu Safiya parce que sayyidatu Safiya mook sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib ñoo bokkoon ndey ak baay voilà mais Abdallah bi jur yeneen salaam ak sayyidina Hamza ak sayyidatu Safiya radiyallahu anhu ñoom li ñu bokk mooy papa voilà mais bu dee yeneen jigéen yépp waaw ñoom barraak bayda'un wa atikatun umaymatun barratun ah, ammatu badritin wa kulluhunna shaqiqatun liwalidihi siwa safiyatu wusta talikan nuzumi nu mel noonu la ko sayyidi alhaaji malik alayhi ridwanul maliki wax ci xilaasu zahabi fi sirati xayril arabi alayhi salatu wassalam kon mu ne ma dugg ci beneen soxnaa yonente bi alayhi salaatu salaam muy Zaynab tudd ni ñoo bokkutu bintu Jahshin di doomi Jahsh radiyallahu anha xiina ba nga xamante ne am na soxnaa yonent bi saa saa moom moo ci njëkk euh, génn àddina ginnaaw yonent saa saa moo ko njëkk a fekk si parce que yonent bi saa saa danoon wax ne ki muy njëkk sekk ci yéen mooy ki nga xam ne moo ci gën euh, gudd loxo wala wax ju mel noonu jàppatuma expression ba kama qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci yéen soxnaam yi quoi. léegi Sayyidatu Aisha ne léegi ñun dañ doon jël ay kii doon mesurer suñu loxo yi kan moo gën a gudd loxo <laughs> parce que ñoom la hawla wala quwwata léegi yow instant bi képp koo xamante ne yow sopp nga ko xam nga te xam nga ni lépp lu ma wax dëgg la moom mu yëgal ne la man bu ma génnee àddina yéen ñii toog ki may ki njëkk faatu ànd ak léegi fekk si ma mooy kii mooy melo bu mel nii ku nekk day fexe ne noonu wax naa non du man ah man moom xam naa non man wo man melu ma noonu waaw ngir lañ ngir ragal bi ah. <laughs> non mu yow moo du ganaan lan waaw Sulaymaan la noonu lañ koy puusantee ndax ragal bi mais ñoom. dañ doon kii kan mooy njëkk fekk yoon saa saa ñu ñu ñu ñuy natt nag seen loxo yi léegi nag bi Sayyidatu Zaynab génne àddina Sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha ñu xam ne en fait yoon saa saa waxul woon gudd loxo nii parce que moom moo gënoon a a joxe parce que bokk na ci ni mu meloon da doon liggéeyal boppam te lépp lu amoon da koy saraxe waaw mooy ki gën tabe ndekete la doon wax ci jàq kii moo muy njëkk fekk si te mooy sayyidatu Zaynab bi <laughs> bint Jahshin ci xilaafu sayyidina Umar ibn al-Khattab anhuma ci la génn àddina billahi allahu akbar kon mu ne léegi kon ma dugg man Zaynab bint Abi Salama ma dugg ci Zaynab bi bint Jahshin di soxnaa yonente bi alayhi salaam radiyallahu anha kañ hiina tuufiya axuha bi nga xamante ne nii ci la frère bi génn àddina bon lii frère am bii boroom xam-xam yi dañ naa mais kii kan la parce que dafa amoon ñetti frère Abdallah ibn Jahsh moom Uhud lañ ko faat Uhud lañ ko faat te boobu Zeynab daanaka da doon am boo seetee bu baax ay quatre ans ans mooy Zeynab bint Abi Salama bi ne dugg naa ci moom kon amaana kooku pour mu nekk Abdallah ibn Jahsh même bu dee am na riwaaya bu ba gis imaam al-Hafiz Ibn di ko tudd naa ci Muwatta naan Abdallah bi frère am bi Abdallah mu ne mais loolu day compliqué mu nekk Abdallah ibn Jahsh parce que moom Uhud la génn àddina te Uhud dafa teel quoi boobu xanaa atam moom bu doon am Badar kañ la amoon l'an deux Uhud at mi ci tegu l'an trois après gàddaay yonent mi alayhi salaam soit Zaynab bii bint Abi Salama ay atam yu gàtt la woon moo tax mu ne non amaana du kooku du Abdallah ibn Jahsh miñ faat parmi les shuhada Uhud waxoon nañ la moom Abdallah moo Sa'd ibn Abi Waqqas keroog laata xare bi ñu ne ku nekk ne dangay ñaan waaw ku nekk ne dangay ñaan li ngay ñaan moom mu ñaanoon ne man li ma bëgg nag mooy yàlla mu dajale ma jàmbaar ci waa Quraysh jàmbaar lu mag ma dajeek moom xareek moom mu faat ma daggaate ma buñ ma de bu ma yàlla dekkelee ci moom ne ma waa ah, sama jaam yow lan moo tax lan moo tax nga mel nii mu nekk ci yow moo tax bi nga xam ne xare bi moom euh, Seydina sax da mu njëkkoon a ñaan radiyallahu anhu moom dane woon man li may ñaan yàlla mooy nga boole ma ak nga dajale ma ak jàmbaar tey ci xare bi bu am kàttan te jàmbaare ci waa Quraysh ma rey ko jël lépp lu fa indi mu ne amin Abdallah ibn Jahsh ne amin après moom mu ñaan li mu njëkk wax bi mu génnee àddina bi xare bi jeexee naa Sa'd bi ñëw xool gis ni mu waxoon noonu lañ ko def xam nga doon dagaa lañ nit ñi ba ñoom Hind euh, <laughs> Hind doon doon doon doon jël daggaate yiñ dagg ci nit ñi di ko def ay caq ay yooyu quoi wal iyaadu billah mu ne eh, kii de moom bu ma sañoon ma Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne bu ma xamoon li mu ñaan nii laa doon ñaan man mooy ñu def ma ñii ñu ko def ñun ñun de chance. ah iyaazu billah ñun ñun vraiment. waaw mitta fa humul xaalidun li yonent saa salaam li ko borom bi wax est-ce que yow bu faatoo ñoom ñoo fii sax question la waaw. gaa yi jàpp ne dem ci xare moo gën a wóore di def sab néeg eh, ba muñ masaa xare façon naafiqi ñuy tendee falak uti lay ah inna buyutana awra borom bi na wa ma awra de in yuriduna illa firara <laughs> ñu naan noo yeneen saa salaam may ñu rek ñu des ci njaboot ga parce que suñu kër yi dafa vulnérable kenn kenn saytuwul njaboot ga amul góor gu leen saytu yeneen saa sam daal ñu ne mu ne eh, borom bi wàcce ci suuratul ahzab ne waxuñu lu am seen kër yi daraa ci vulnérable këru ñeneen ñi nag ñi soldats yi fi nekk ñiy xare nii ñi ñiy pare ngir xare ci muhajiruna yi lansaar yi ñoom amuñu ay kër ñoom comme ñoom ñiy wax ñenn ñi sax ñoo taqaloo kër ak ñoom kon seen kër yi du loolu xam nga luñ bëgg in yuriduna bëgguñu illaa firaara lu dul ñal li daal di daw daal di jóge ci terrain de bataille bi terrain de guerre bi loolu kese la naafiq la waaw loolu kese lañ bëgg waaw yaakaar ni sawaay dem ci toolu xare bi sawaay foofu fa la dee gi gën ko bu ma nee sama lal Seydina Xaalid ibn Walid ne <laughs> keroog bu muy génn àddina ndeysaan radiyallahu anhu mu nekk ci lalu faatoom quoi xam ne day faatu ci xilaafa Seydina Omar la génn àddina radiyallahu anhuma mu ne man de maa ngi nii amul sama yaram bi fenn amul benn partie ci sama yaram bi man Xaalid lu dul ne am na dóor dóoru jaasi wala jam-jamu paaka buñ ma jam walla wala xëy sama yaram bi yépp ay cicatrices la fépp cicatrice la tellement ci xare yi li ma ci woon dugg lu nekk da recevoir naa ko ay flèche yuñ ma jam ay xeej yuñ ma jam ay jaas yuñ ma dóor lépp te man maa ngi nii Xaalid di faatu ci sama kaw la falaa xarrat ayunul jubanaa kon nag yaw na bu mu ser bëtu tapet yi nga xam ne jàpp nañ ne xare moo leen di bu doon bu doon xare fa ngay deewee man nii Xaalid dee naa bu yàgg te maa ngi nii li yàlla def maa ngi nii sama kawlal di waaja faatu fala xamat ahyun al jubana yàlla na bu mu serbatu tappet yi ragal yi nga xam ne du ñu defal yàlla tus di seet fu mu gën nooy rek waaw wal iyaadu billah kon kii <laughs> ab Abdullah ibn Jahsh frère la woon kon kooku Uhud la génn àddina dina compliqué mu nekk ne kooku lañu lañu indi woon ta lañ tàgge woon sayyidatu Zaynab mu am beneen frère bu tudd Abu Ahmad Abu Ahmad bin Jahsh <clears throat> Abu Ahmad boobu saxaaba la woon tamit sauf que Abu Ahmad kañ la génn àddina foofu la problème mi nekk même bu dee ne gis naa imaam al-Hafiz xajar Hajar naan rahimahullah Abu Ahmad de mu ngi génn àddina li nga xamante ne nii mooy jamonoy Seydina Omar te imaam al yi da ne rahimahullah un an après bi Seydina Zaynab mii frère sœuram bi génnee àddina ci la génn àddina mu ne kon daal même bu dee xam nañ ne al dii la waaye mën nañoo jàpp bu ñu jàppee wax jooju mooy kon du moom léegi mu tegani wax boo kooku fee wax jooju ne kon du Abu Ahmad kon ndax bu dee ne dafa génn àddina un an après say Zaynab bii di sëram bint Jahsh man lu nekk moom ba keroog bi Sayyidna Omar bi ñuy waajal di denc Sayyidatu Zaynab mu ne am na luñ doon discuter seen biir mook Seydina Omar kon kooku man la nekk ne moom la ñu woon sërëm bi alors que sërëm bi gaañu na avant moom ma ne le yomb na monsieur A daa am sœur bu tudd monsieur madame B wala madame A madame A bu génnee àddina faatu avant monsieur A est kon nan la madame a ñu ñëw naan ko monsieur A day faatu na loolu manul la nekk parce que bu moo njëkk a faatu mu daal di éliminer kon ne Abu ah kon kii Abu Ahmad bi poète la woon nekkoon ku silmaxa ku jàmbaare woon kon du moom beneen frère bi nag mooy Ubaydillah ibn Jahsh te Ubaydillah ibn Jahsh gis nga ndaw sim ne woon sànq ci moom la njëkk a dugg muy Zaynab bint mooy non pas Zaynab Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan kooku sœuru Zaynab boobu nag frère am boobu moo doon jëkkëram avant Ubaydillah ibn Jahsh moom moo dencoon yaay Ummu Habiba di doomi Abi Sufyan bi ñu nekkee Makka bokk ñu njëkk dugg ci lislaam ñu leen di sonal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal leen ñu dem Éthiopie waaw wa hijratun adina al muxtaaru fii rajabin li aami xamsin waaw waaw <laughs> Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Maalik nee na wa hijratun gàddaay gu njëkk adina ki ci joxe woon ndigal mooy al muxtaar ki ñu tànn ki yàlla tànn muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii rajabin ci rajab ci moo ajab li habshatin ngir ñu dem abasa abisin ñi nga xamante ne ñoo néewoon doole ci way gëm yàlla yi ñu leen doon bundu xataal di leen sonal Quraysh gisoon nañ ko fi ci xadiis yaay ummu salama di yaayu Zaynab bi ñu ëndil xadiis bii bint abi salama bi nga xam ne ci la doon nettali te ci lañ waxaale woon discours ba Seydina Jaafar ibn abi Talib asad radiyallahu anhu abul masakin di bàyyi way ñàkk ñi ndax ni mu tabee woon comme li Seydina Abu Hurayra wax tafaatu keroog Mu'ta ci huitième année bi discours ba mu defoon ca kanamu an yi ba tax mu dàq ñoom Amr ibn al-As ñu waa Quraysh yónni woon ngir ñu indiwaat jullit ñi boobu gàddaay boobu amoon ci juróomeeli at bi ñu yónnee yonent ba ne saa saam fekk yonent saa saam gàddaayul woon fenn moom mu ngi woon Makka Ubaydillah ibn Jahsh ci saxaaba yi génnoon jóge foofu ngir rawali seen diine waaye tamit seen bakkat moom ci la woon àndoon ak soxnaam bi yaay ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan bañ fa demee nag riwaayaat yi dañu naan te lii développé nañ ko taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi li ñuy wax ñetta yi dañ naan tanassar dafa dem daal di nekk génn ci l'islam nekk chrétien après mu faatu bi mu faatoo ci la yonent bi alayhi salaam daal di koy denc te an Najaashi di le négus d'Abyssinie ni moo joxe woon canu yonent bi alayhi salaam moo moo joxe can gi ngir mu denc Ummu Habiba bi mu doon wax di binti Abi Sufyaana Ramla bint Abi Sufyan wax jooju wax du siiw la bu waa siira di wax mais man moom personnellement li ma leen waxoon ca siira ba gëw ma loolu gëw ma ne Ubaydillah ibn Jahsh tanasara dafa mujjoo nekk chrétien respecté naa waxu ku nekk gis naa wax yi mais sauf que càllale yi wéru tax xam nga lu tax génne nit ci l'islam dafa nekk loo xam ne lu garaaw la te lu dangereux la ne nit nekkatul jullit lu dangereux la li ko war a indi daa war a leer naññ ni midi bu leerul ni midi ñu tegi ko nele alors que riwaaya yi naan tanassara du riwaaya yoo xam ne yu wér lañu comme ni ñu ko gisoo woon newuñ fii di ko développer benn beneen affaire boo xam ne moo tax ma gëm ne loolu amul que ne moom nekkul woon nekkul ne dafa nekk chrétien mooy bi nga xamante ne hudnatul Hudaybiya bi yonent bi alayhi salaam amee trêve ak waa Makka ci Hudaybiya ñu ne dix ans de paix fukki at jàmm yonent bi alayhi bi loolu amee ci l'an six dafa profité ci la commencé woon ba commencé mais yàggoon na bind mais ci la takkarnaase gën a multiplier su bari di bind ay lettres buuri jamono ñoom Qaysar le César byzantin Hiraql moo doon Hiraql Hiraql mooy Qaysar Hiraql noonu la tuddoon mais son titre c'est Qaysar moo doon le César al byzantini le César de Héraclius wala yu mel noonu Hiraql Héraclius bi mais César byzantin ñoom Kesrowe Kisra mu réew mi ñoom mu Muqawqis bu Alexandrie ak ñoom gis bi di euh, newoon Éthiopie ak yooyu léegi bi nga xam ne ci la yónnee lettre déglul bu baax li tax lii desu développé nañ ko ci siira bi ah, ci côté biiru Ubaydillah mi ibn Jahshin di sœur di frère u Seydina Zaynab bi euh, que ni Abu Sufyan Abu Sufyan dem moo ko mayoon doomam Abu Sufyan nee na Ibn mi mi mi kii di wax sànq ne bi mu génnee àddina ci la dugg ci doom bi di soxnaa yoneen saa salaam fekk mu ko doon ténji ñetti fan Abu Sufyan sawaay temps yooyu l'islam kese bañ ci lañ demoon def benn caravane comme que léegi am nañ paix léegi man nañoo jaar Médina sans benn problème am euh, dem commerce rihlata shitaa'i wa sayf rawatina bii doon am Sham ndax boobu moo gënoon a dox te ci la alal yu gënoon a bari ñu jógee Makka daal di dem benn comme convoi yooyu ñu doon def daal di dem nag Sham biñ demee tay fee ci Gaza Gaza gii foofu la ñoom Abu Sufyan nekkoon bi ñu ñëwee. Euh, ngir jënd ay marchandises ak yooyu jaay fay der yi ñu jële Makka ci seen gëléem yi ñu doon seen der yeeg yooyu def échange jënd fa di kii euh, mu nekk zone commerciale bu mag foofu biladu Sham Jérusalem ak Sham gu mag gi foofu Hiraql lu nekkoon fa le grand César bataaxalu yonent bi saa saab lettre bi yonent saa saab bi ñu ko yónni fekk dafa jaaroon côté yooyu ndax al asima asima capitalu l'empire byzantin Byzance c'était al Constantinople Constantinople bi nga xam ne léegi moo tudd Istanbul mooy Istanbul Istanbul c'est en 1935 euh, si ma mémoire est bonne lañ changé tur bi tudde ko Istanbul Istanbul tur bu yàgg la benn partie la ci biir Constantinople bu xam ne grec yi mooy grec yi dëkkoon foofu ndax dañ fa yàgg ñoom moom lañ doon woowe foofu naan Istanbul finalement euh, en 1935 le gouvernement turc a changé ñoom en tout cas bon les autorités ils ont changé le nom de Constantinople tudde ko Istanbul loo tax léegi euh, Istanbul mooy al Constantiniya mooy doon capitalu l'empire byzantin Byzance bu mag gi foofu moo doon capital bi sauf que Hiraql da doon comme buur bu jaar yoon ah wala président bu jaar yoon du rek ci palais bi lay nekk léeg-léeg mu dem ci yeneen territoire am yi xool am lu mu fay dox tamit dafa fekkoon mu ñëwoon foofu mu ñëwoon Jérusalem bi mu jotee lettre yonent bi alayhi salaam ñu jàngal ko ko fekk mu ñëwoon côté Gaza kooku la ne woon mu ne waaw mu ne dagam yi c'est kii nañu génn ci marché bi dem xool ñoo xamante ne nii ndax xam na ne arab yi dañuy ñëw foofu di commerce ñooñu dem leen ngeen seetal ma ñoo xam ne ci ki ma bind lettre bi foofu lañ jóge fa mu dëkk fa lañ jóge ki la gaa yi génn ñëw ci marché bi xool gis ay arab ñu ne leen aywa ñëw leen fekk nekkati yu Abu Sufyaan la ak gaa yi Quraysh yi quoi <laughs> moo leen moo leen jiitu <laughs> léegi ci la Hiraql le César daal ñu indi leen ci devant le César nag mooy xadiisam boobu nekk ci saxiix yi euh, nga xam ne Abu Sufyaan moo ko nettali Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu nettali Abu euh, Abdallah ibn Abbas nettali affaire boobu quoi lii may wax nii waaw léegi ci la doon wax ne bokk na keroog Hirql la dafa jël ni Abu Sufyaan àndaloon dugal leen ci benn néeg xam nga roi bi fi muy nekk. su moom daa rawoon roi ah waaw yow l'empereur mu jël li muy nekk xam nga fast yeeg ni muy njaatu ngand ak garde yeeg ak gaa yépp mu jël gaa yi àndoon ak Abu Sufyaan am fu mu leen dugal ci ginnaaw ne leen waxal leen ma leen parce que moom manula wax seen langue dañ koy traduire nee seen jiit bi ki ngeen àndal daa am lu ma koy laaj bu ma ko laajee dara lépp lu ma tontu te du dëgg na ngeen ma wax ne li mu wax du dëgg Abu Sufyaan xamul ci dara xamul na woon ne gaa yi de làq nañ leen fenn ñu indi ko nag devant Hiraql nag lu César mu koy ne ko di ko laaj ci ki ma bind lettre bii xam nga mu ne waaw ñun ñoo bokk dëkk foofu ci Makka bokk na ci laaj yi mu ko doon laaj dane ko mais moom <laughs> est-ce que ñi ñi dugg ci diine ji ci diineem ji muy woote dañuy gën a bari wala dañuy gën dañuy wàññeeku mu ne ko dañuy gën a bari léegi mu ne ko est nit am nañu dugg ci diineem jooju ba pare daal di ciy génnaat Abu Sufyan ne non ñooñ ku ci dugg du génnaat gis nga waxu Abu Sufyaan bi Abu Sufyaan bi mu paree dane man fenn kese laa mënoon a dugal benn pion boo xam damay yàqal Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy bi ma nee est am ngeen ak moom mas ngeen am moom moom accord nan la ci doxale Abu Sufyaan naan am nañu moom moom accord waaye xaw ma nan lay doxale pour la mu ne ko waxu mën a lool est mas na leen a trahir avant li ngeen am yépp ba léegi nii Abu Sufyaan ne fii rek laa mënoon a dugal benn affaire mais bon mën ne ko noonu après mu naan man bu ma bañul woon ginnaaw bi mu ne abu abu kii abu mu wax Abdallah ibn Abbas ne man xaw ma woon ne sax ndekki sama gars yi dañ leen a duggaloon euh, kii quoi <laughs> noonu la leen woowe gars yi nga xam ne duñ jong loolu la leen doon woowe quoi <laughs> les non circoncis la leen doon le boobu mooy Qaysar kooku kenn gënu koo am ak muus <laughs> yàlla yàlla lool. am non circoncis mais kooku léegi mu ne man budul woon ne damaa bañ ma génn àddina ñu naan Abu Sufyaan waxoon na lu dul dëgg budul woon loolu keroog dinaa wax lu amul ngir yàqal lislaam waaye nag sama réputation bëgguma koo yàq ci loolu quoi gis nga jaay même gëmuñoon dara ay xërëm lañ gëmoon mais dañoo amoon luñ naan ay valeur mooy wax lu amut moo tax moo tax soxnaam si Hind bi yeneen saa saam bi muy jaayante yeneen saa saam di ko jàngal suuratul Mumtahina ca fin ba bokk na ci charte yi nga xam ne jigéen ñi bu ñu jaayante yow wala yas nii na du ñu njaaloo Hind ne njaaloo loolu gor dina ko def loolu gor du ko def yoo xam yeneen saa saam loolu gor nu mu koy def voilà mooy ñoom dañoo war ay principe mais bon mooy léegi ñu liñ soxla woon fii mooy li Abu Sufyaan ne li ko te Abu Sufyaan nee na maa ngi doon xool lenn lu ma mën a duggee diine ji yonent bi alayhi salaam Hiraql da ne ko est ku dugg ci am nañu dugg ci diine ji nit dina dugg ci diineem ji daal di génn mu ne ko loolu amul te gis nga am oh, oh, kii bi jàppal kañ la xew kañ la xew mooy instant bi yaay Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan mais yonent bi alayhi salaam denc na ko bu mooy xew-xew bi ñu naan Ubaydillah tanassara ba pare dafa faatu yonent bay saa saam denc soxnaam soxna sa mbàyyi muy yaay Ummu Habiba mais loolu amoon na ba pare Abu Sufyaan bu xamoon lool te moom moo ko may doomam katam bu xamoon ne ah bi jullit la dafa génn ci diini ji konoon dina am na ñoo xamante man mii am naa ci kaa parce que ki denc sama doom kooku dafa nekk chrétien te ñu ci seen diine ji la ne woon Abu Sufyan waxul lool lu tax waxu ko parce que loolu daa amul bu ko bu amoon wóor na di ko doon séesée moo tax ma ne man yooyu yëpp ak boo ko boolee baraatul asliya nit du nekk jullit nga ñëw naan génn ci diine ji parce que des riwaaya yoo xam ne dëgërul même bu dee siiw na c'est pas siiw na kon léegi dëgg la non moo tax loolu lépp boo ko boolee ni ma ko waxoon ca siira ba insha allah laa koy waxaate kon Ubaydillah ibn Jahshin radiyallahu anhu laay wax yal na ko yàlla gërëm parce man damaa gëm ne ci diine ji la génn àddina jullit la woon nekkul chrétien voilà léegi nag ku gis li li siiw te boroo xam-xam yu bari daanaka loolu la man ñu ma gis ñëpp loolu la ñuy wax man ngaa jàpp loolu waaw mais man li ma gëm te loolu laa fas yéenee da yegg saa borom ci saa kanam borom bu ma laajee ma lii moo tax man jàpp ne Ubaydillah jullit la woon génnul l'islam génnul ci l'islam léegi ñu ngi doon ñëw ci lijjanti frère sayyidatu Zaynab bii Zaynab bint Abi Salama ne bi ma duggee ci Zaynab bint Jahsh bi soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk benn frère am dafa génn àddina kon Abdallah ibn Jahsh mi génnoon Uhud génn àddina Uhud ko tege nañ ko ne kene kon du moom Abu Ahmad boobu nañ ko nañ ko def maa ngi ci ñëwaat bi imam al alxafizul ibnu Hajar al Asqalaani rahimahullah ne sauf que affaire bi de Abu Ahmad li ci li ciy problème te moom lañ naan Abd ibn Jahsh Abu Ahmad moom lañ naan Abd dafa am Abdullah Ubaydillah ak Abdu abdu abdu kese kooku mooy abu ahmad ibn ñoom ñëpp di doomi Jahsh ak sayyidatu Zaynab di soxnaa yonent bi alayhi salaatu léegi kon man Ubaydillah kon soit muy moom mais bu dee daa génnoon àddina parce que imagine wuñ ne mu ngi doon dund yonent bi alayhi salaatu te fasewul soxnaam yaa Ummu Habiba yonent salaatu salaam denc ko loolu manu la ne te xam nañ ne arbu mooy ñëwaatul Medina te ñëwaatul Makka fi mu génn àddina mooy Éthiopie léegi mu des kañ li génn àddina bon imaam al-Hafiz na Hajar fexe na ne bon amaana kooku la kooku lay doon même bu dee ne tanassara foog naa ñi ne dafa faatu avant mooy non faatuwul woon amaana faatuwul woon après moom moomu nag boo mayul moomu génn àddina xabaaru génn àddinaam ah l'information de son décès Euh, wala kii le kii bi avis de son décès dikkal yaay zetu Zaynab bint Jahsh léegi mu doon mu mu ténj ko ñetti fan mu ne amaanag muy kooku même bu dee ni yéeféer la woon ndax loolu dàqul ko ne euh, mooy euh, tristesse yi koy di koy dugg mais loolu yëpp dañuy jàpp ne loolu ñun ci suñu niveau dañuy jàpp ne loolu dëgërul kenn liñ jàpp mooy ardul xabasa la génn àddina te bii ñoom yaay ummu Habiba yi ñëwaatee euh, euh, jóge foofu ak yaay ummu Salama te attention parce que ñoom yaay ummu Salama ak ñoom yaay ummu Habiba dañoo teel a ñibbisi contrairement ak Seyna Jaafar parce que Seyna Jaafar ak soxna am yaay um Asma bintu Umays radiyallahu anhum ak ñam àndaloon al-Bahriya <laughs> ñoom Xaybar lañ ñëw. xaybar lañ ñëw mooy ci septième année bi ci lañ ñëw moom lañ noonu yeneen saa saa ni ñu gisee Seydina Jaafar mu kontaan ne man de xaw ma laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi xaybar am bi qudumi Jaafar daal di jóg fóon ko ci diggante ñaari bët yi kontaan tatagal ko yeneen saa saa jóg gis Jaafar xaaral ko woon sax fële ca xaybar ñoom dañu ñëw dégg yeneen saa saa dem na xaybar neewu ñëw dañ toog xaar ko suñu voyage bu metti bi Éthiopie lañ jóge non ñoom ak ñoom Seydina Abu Hurayra ñu ne. Oh, yooyu saa salaam mu nga xaybar neewuñ moom nañ toog xaar parce que yéyi xare moom ñun nañu ngi a tuub si nañ toog rek xaar ñoom sumb nañ ko ba nañ bàyyi ñu ko sumb daal di koy fóot doy dé ca saasa ñoom ñëpp lañ dem ñoom ñëpp ca nañ dajee xaybar kon mooy li ñu bëgg a wax mooy vague boobu am na mais am na ñu jiitoo woon parce que ñoom am na ñoo xam ne Makka lañ delloo am na ñoo xam ne Medina lañ ñëw mais dañu téela ñoom léegi si lii lépp liñ la bëgg a wax mooy kon Ubaydillah di yaay Ummu Habiba di ñëwaat fekk na moom mu génn àddina radiyallahu anhu anhuma léegi nag kon mu des moo tax al imaam al-Hafiz na xajar ginnaaw bi mu defee yii nii yëpp nee na bon même après mën na di problème quoi le fait ñu ne Ubaydillah mu ngi doon dund ba boobu loolu bon mu ne kon xanaa leneen lañ mën a wax mooy que ne xar euh, su euh, frère am génn àddina mooy koo xam ne ñoo nàmpandoo la voilà xamuñu kan la nag mais parce que ki nàmpandoo ak ki bokk yow nàmp waxuñu la yow ngay nàmp muy nàmp mooy benn jigéen boo xam ne daf laa nàmpal même bu nga am 15 ans mu nàmpal beneen waay wala beneen jigéen wala beneen góor yow kooku sa frère de lait la même bu dee ne yow bi muy nàmpal fii fekk na nga am 15 di dox say parce que benn jigéen bi moo leen nàmpal tekkul na rek ñoo nàmpadoo que ne ñoom même instant bi kii di nàmp la kii di nàmp non comme yonent bi alayhi salaam ak Abdallah yaayu ndaw si papaay ndaw si Umm Abdallah ibn Abdallah ibn muy euh, ibn Abdul Asad al-Makhzumi di Abu Salama moo gën a saa salaam ñoo nampandoo ñoom naa Hamza ñoom Seydina Abu Sufyan bële ibn al-Harith ibn Abdul ba Abu Sufyan bi ñu doon wax papaay kii de non kooku mag la woon mais Abu Sufyan nga xam ne al-Harith bi magu magu Abdallah bi jur yoneen saa salaam doomam ñoom ñooñu ñoo nampandoo ñoom Seydina Hamza yoneen saa yoneen salaam ak ñoom voilà léegi. Euh, voilà parce que euh, moo tax yeneen saa sax ba mu déggee entre parenthèses ñu ne ndaw sii nii mooy Zaynab bi ñu dégg ñu ne Zaynab Zaynab bint Abi Salama yeneen saa sax da koo bëgg saa leen bi mu déggee rumeur comme am quoi <laughs> ne ngeen laa bëgg a dégg <laughs> ñu ne ko <laughs> Zaynab bint Abi Salama mooy Zaynab bi nga xam ne sa soxna sii di Ummu Salama moo ko jur mu ne mais loolu daganuma man yeneen saa sax ndaw kii Zaynab daganu waaw moom sama yi la mooy man maay denc yaayam bu dul woon lool waaye ardaatni wa aba salama suwayba yoneen saa salama ne man ak baayam ay frère lañu frère de lait lañu mooy benn jigéen moo ñu nàmpalandoo mu ne man nàmpal na ma man yoneen saa salama ak papa Zaynab nii di abu salama soxna suñ naan Suwayba nampal na ma wan yeneen saa ak ak kon kooku manuma nekk manula nekk sama soxna daganul ci man <laughs> kon nan la rumeur man amee naan man damay dee ci ko quoi <laughs> rumeur yaa ngi naa léegi bon pour gaawal bon léegi kon gis nga imaam al-Hafiz finalement liñ ne bon kon daal dañuy jàpp ne euh, frère boobu yaay Ummu Salama amoon non yaay Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha mooy koo xam ne dañoo bokkoon naam